ubbi fam fam dem fam doon jëlee soow mi fekk ko fa xool gis ne dara newul ci ndab li ci kopp biñ ko defal bu ko defee fa yadu alayka mu ñaan yàlla ki nga xam ne moo ko naan te mooy yow mii Miqdaad fa tëxli ko bu ko defee yow di nga alku yow yow yow yow sa alkade leer na yow yow ñëw gisa ko di ñaan yàlla sa kaw waaw bu ko defee fa tadhabu dunyaaka wa axiratuka waaw <laughs> nee na ah, <laughs> bu ko defee nag yow sa àddina sa alaaxira yëpp yàqu na jël ji looy defati ci dund bi nga dund àddina alaaxira lépp yow alkande nekk parce que bu da ñaan yàlla yow tay nga dee <laughs> gis nga saytaane li muy def quoi laa ilaa moom la boroom bi doon waxta kamasali shaytaan id qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin waaw loolu mooy jikkoy saytaane te bokku def jikkoy gine yiis lu nit mën a jikkoo mooy lan mooy da lay dugal ko waa waaw da lay pousse ci ay mbir di la def loo ay mbir naan waay on est derrière toi nangam ak yow moom na yow yow na yow yow foo dugg ma dugg fa lu la dal man lay dal pousser la di la di la di la pousse di la pousse di la pousse allahu akbar ba ni nga xamante ni ci nga naan dabaj mu taxaw fee naan la non yaa ko defaa ah. voilà waxuma la woon lii ah yow daw t'as pas compris quoi waaw loolu da ngay gis ñoo xam ne dañ naan ay sëriñ lañ dugal ay nit yoo xam ne ñoo leen doon gëmloo ne yéen dina baax ñooy seen nangam ak nangam ak nangam ñoo leen di kii ñoo leen garanti te yow lu la dal ñun la dal di wa bula kii nangam mais sa waay bañ ko dencee wala bañ ko bañ ko nekkee di ko sonal mo fële la toog changer discours nan non c'est que ñoom moo comprendre woon quoi loolu nag du dara lu jikkoy saytaane jikkoy saytaane dëgg la waaw <laughs> kooku moom wanewul dara lu dul ne mbubb la ci mbubbu saytaane yi kepp waaw moom benn la ci mbubu saytaane yu tilim yi te moom moom kenn la ci wal iyaadu billah wal iyaadu billah quoi là c'est de haute trahison quoi da lay duggal bëgg a dugg mu taxaw di la rucculoo naan lay ah yaa ko def waaw kamasali shaytaan <laughs> waaw misaalum Balaam alladhi tabaxara ilman kafa zajran liman li naan tadabbara la waroon masaalik wax waaw misaalu balaam ibn baaxura mi seytaane nax ndax xam-xam bam amoon nag lépp seytaane wor ko tax euh, nettali bu siiw ba waaw ba pare taxaw fee moom borom bi ne kamasali shaytaan eh, misaalum shaytaan it qaala jamono ja nga xam ne la wax lil insaani ci fur na ko weddil falamma kafara ba waa weddee mu ne ko inni bari'un minka man deñ naa ci yow la ila inni man mii iblis axaafullah damaa ragal yàlla rabbal alamin muy boroom mi def te moo la waxoon nga mooy yàlla ba mu génn la ci diine après taxaw fee la noo nag yàlla laa gëmaa ah. voilà <laughs> nettali gaay naan Firawna <laughs> Firawna bi mu ana rabbukumul a'la iblis na ah Firawna <laughs> Firawna nag bii nga wax garaaw na de man mii sax di sa kilifa sax bii moom ñaw koo wax waaye nag bàyyil noonu <laughs> ma nga wax bu mel noonu <laughs> te moo ko dugal ba pare ba ba mu wax loolu ba ba jaay ko ne ko yaay rabbu rabbu humul ala ba pare mu ñëw naan ko ay boobu daa ëpp <laughs> iblis luy yoonam ci bàkkaar yu rëy yoonam dajee ne mooy gintee ne mooy loolu mooy jikkoy iblis te noonu mu doxaleek waajoojee fi nga xam ne mooy ci kaw suuf ka masali shaytaan yu qaala lil insaani kfur ñoom Balaam ak façon yooyu alaaxira bu fa demee yawmal qiyaam borom bi nee nañu noonu lay trahir gaa yi waaw suuratu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wa qaala shaytaanu lammaa qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa maa kaana liya alaykum min sultaan illaa an da'awtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii wa luumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh la quelle haute trahison non trahison bi moom maa fawqaha trahison amut bu ko jiitu bu ko féete kaw suñu borom ne waqaala ash-shaytaan gis nga borom bi ba fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waa ajjana di dem ajjana waa safara di dem sawara Iblis day def discours ci biir gaa yi dem sawara wa qaala a shaytaan lamma qudiya al-amr bañu dogalee mbir yi àtte yëpp ba yëpp ku lu nekk classé wu ku nekk xam fa nga jëm waaw inna allaha ne gaa yi hee eh, xool leen bala ñu dugg safara wala di dem ci yoon bi ngeen may këlli këllee du ma seen moroom man Iblis inna allaha di ngeen borom bi wa'adakum da leen a digoon wa'dal haqq wu dëggub dëggub dëgg man nag ba wa'adtukum ma dig leen fa akhlaftukum ma daal di leen waaw mooy la ma leen waxoon yëpp est ce amut waaye nag ku ma jàppe responsable dinaa la dinaa ko jëflante jaw wa maa kaana li alaykum min sultaan lu tax parce que amoon ci yéen benn pouvoir dama leen a wax képp da ngeen a amoon votre libre choix yéen a d'accordoon tànn topp kenn waaw damaa yàlla daa wax li muy wax mu leen nañ man ma ñëw saam leen ay mawaa'idu urqubi waaw waaw mooy les promesses de Gascon nga xam ne lépp ay kàcc la lépp ay nar la da la koy taaral nii ba nga foog ne taaru na waaw ndekete yoo lépp ay nari neen waaw lépp lum la wan laa wax loo xamante ni da ngay jàpp loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu lu rafet la lu taaru la ay dara ay naxaate men ay naxaate mbaay rek la waaw waaw loolu amul solo waa waaw waaw <laughs> amul solo <laughs> amul solo kon nag képp koo xamante ni nii danga fee nekk naan danga may yedd rek dinaa ko jëflante gaw man iblis waaw <laughs> waaw amoon benn ci yenn pouvoir ah? lenn kese la illaa an da'awtukum dama leen a woowoon fastajabtum lii ngeen wuyu ma ngeen tentation yi ma leen teg yéen a ci ñu forcé kenn damaa saam samay mbir ginnaaw bi yàlla waxee ma saam sama lëndëm teg dëggu yàlla ji ne fi ma saam samay lëndëm taaral ko nag ci biti ngeen ñëw est-ce que maa leen xëcc kon nag ba kenn wax ma dara falaa taluumuuni waaw ki bu leen man bu bu ma ŋaññe tey bu ma kenn ŋaññaa wala di ma yedd naan ma yow mii yow mii la bu ngeen amee kenn ku ngeen di yedd wala luumu anfusakum yedd leen seen bakkan yi nga xam ne moom ngeen ñor di woon di ma topp ma ana bi musrixikum tey du maa leen di dimbali ci safara sii ngeen jëm du maa leen ciy dimbali dimbali ba du ngeen ci dugg wala antum bi musrixiya du yéen a may secourir tamit yéen manoon ngeen ma dara man safara laay dem leeroon na ma bu yàgg yéen nag ma tuur leen lëndëm ngeen topp ma pare ci seen kaw bànneex inni man kafartu maa man li ngeen may boot kaale dama koo weddi woon bu yàgg waaw waaw gis nga quelle trahison quelle trahison am <laughs> sëñ Al-Miqdad nag <laughs> moom walillahi alhamdu wal minna ci <laughs> la ko naanu yonent ba lay saa saam la fexe bam naan ko ndax nee na ko te xam nga maam Adama lool lool lool la alayhi salaatu wassalaam mook suñu yaay Hawa lu mel nii la Iblis defoon mooy day ñëw euh, ne la bon affaire bi euh, kii wul non loolu euh, loolu c'est que garaawul quoi hein loolu garaaw mooy noonu la lay def <laughs> waaw da def loo pare xoolal mu ne am neex daal. <laughs> naanal soow mi yeneen saa salaam mooy maam aadama la wax laa mu ko lañ doon wax <laughs> loolu la ko waxoon waaw ba bari naan eh, moo c'est que boo gisee borom bi bàyyi tere leen lii commencé nag ah mais maanaam rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayni aw takuna min al wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin mooy lay dugal day la waatal ci yàlla ne garab gii boo gisee seen borom tere leen ko mooy ngeen bañ nekk <laughs> ay malaaka wala ngeen nekk ñuy sax ba pare waatal leen ci yàlla ñoom xal yii yëpp gëmuñu ko woon mais waat gi mu waat ci yàlla te ñoom dañu jàppoon ne kenn du waat ci yàlla loo xamante ni du dëgg ko wax waaw ndax ñu sell ñu affaire nit ñu sell ñu loolu dañu jàpp ne euh, ku ku ku non yàlla moom xanaa kay mindee ñemewul <laughs> di waat ci yàlla loo xamante ni nii du dëgg waaw non loolu kay xanaa loolu day dëgg non non non non non gaa yi moom ku xasa buñ xasee waat nag day yu baax yoloolu lañ wa anna jàppoon ne gëmoon loolu lañ gëmoon ah dañoo la jàppoon que xanaa kay nit di waxal yàlla wala jinne di waxal yàlla di wax ci mbiru yàlla loo xam ne du <laughs> la soxla dalay gaaw a waaw <laughs> léegi Seydina al-Miqdaad kon nee ah mu def loo mali ba pare daal di may rëcculoo ne ma leey yow bu yeneen saa saa di ñëw gisul soow mi mu doon naan xam nga lu muy def day ñaan yàlla ci sa kaw nga alku sa àddina ak sa àllaaxira yàqu na yow tey nga déedee yow <laughs> léegi nag <laughs> kon nañu moytu makaayida shaytaani quoi waaw laa ta'manu makaa'ida ash-shaytaani qabla firaaqid ruuhi lil abdaani <laughs> la Bamba doon wax <laughs> bu leen mooy bu leen wóolu de <laughs> pexey seytaane fekk seen ruux gi tàqaloowul ak seen yaram yi waaw fekk loolu amul oh seytaane drib na la ko la raw fuuf i kon nag attention léegi nag nee na nag bi ma Iblis waxee lool wa alayya shamlatun ida wada'tuha ala qadamayya xaraja ra'si maa ngi yoroon benn mbàjj boo xam ne moom laa yoroon nga xam ne moom mooy mooy mooy nekk sama office de yére waaye moom laa doon sànguwaale ab ab yére bu rëy quoi boo xam ne ida wada'tuha man bi ma tëdd bu ma ko tegee ci sama ala qadamayya sama ndëggu tànk yi mooy ca sama tànk yi xëcc ko xaraja ra'si mooy daal eh, kii la mbàjj la boo xam ne man doyuma mooy fi ma tëdd bu ma bu ma bu ma bu ma sàngoo bu ma dee dama sàng sama tànk yi sama bopp bi day feeñ wa idaa wadaatu ala ra'si mu xëccee ba sama bopp bi xaraja qadamaaya sama tànk yi feeñ wa ja'ala laa yaji'uni nawm nee na nag kaa boobu comme naan naa soo yeneen saa ak lii nga xam ne moom la Iblis wax laa ilaaha illallaah mënatumaa nelaw non non non nelaw mënumaa dikkalati waaw ma wér ak kekk nag guddi gi mënumaa nelaw wa amma saaxibaya saaxibaya kanta sama ñaari àndandoo yi moom fanaamaa ñoom moom nelaw nañ ba ñu naanee ba fii lañ nanaw walam yasmaa ma sanat ñoom deful li ma def ñoom naanuñu ñu yonent sallallahu alayhi wasallam qaala fa jaa an-nabi sallallahu léegi nag ci noonu rek ma nee noonu yonent way saa saam daal di agsi fa sallama kama moom la imaam an-Nawawi wax fële gis nga lim tënk xaris bi <laughs> mu daal di nuyoo comme ni nga xam ne noonu la doon nuyoo waaw waaw summa ginnaaw gi atal masjida mu dikkal jàkka ji fa salla mu julli summa ata sharabahu léegi nag fa kashafa an mu dikkal fañ ko defal koppam dañ ko doon defal wàllam ci naan gi mu ñëw daal di koy wuññi hmm? falam yajid fii shay'a trouvé wu ci dara fekku ci dere dere dere dara ndax maa ko naan man nag nelaw ba maa ngi koy xool maa ngi tëdd nii di ko xool rek tay ma dee la <laughs> ila xoola Imam ni ko ni mu ko tënki woon Hmm? wa an al-Miqdaad radiyallahu anhu fi hadiisi at-Tamiil qaala kunnaa narfa'u lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nasiibahu mina al-laban fayajii'u mina al-layl fayusallimu tasliiman laa yuuqizu naa'iman wala wa yusmi'u al-yaqzaan fajaa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fasallama kamaa kaana yusallimu wala boo yoon fii mooy affaire bi doo xam dëgg-dëgg <laughs> nu mu demee yooyu boo tax yi am solo ah. nee na nag yeneen saa salaam bi mu ñëwee daal di koy wuññi gisu ci dara falam yajid fii shay'an kopp ba daal fañ ko doon defal soowam walla amul dara fa sa ra'sahu ila sama ci saa fee nag saa salaam yëkkati ah, boppam jëmale ci asamaan yi di ñaan fa qultu ma ne la Iblis Iblis wax na dëgg saytaane muy ma waxoon ne bu ñëwee fekk ko fi yow da lay ñaan yàlla laa yoneen saa salaam ngay ñaan fa qultu maa ngi naan sama xelal aana nag yad'u alayya fa ahli non tey moom la yoneen saa salaam état bii nag la may ñaan yàlla nag ma alku nag geex na daal yàqu na. fa qaala nee na yeneen yeneen saa salaam maa ngi ko dégg muy ñaan ne allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqaani mu ne allahumma eesan borom at'im yal na nga leel man at'amani képp ku ma leel wa asqi yal na nga nàndal man asqaani képp koo xam ne moo ma nàndal man rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala nee na nag fa amit fa amattu ila shamla léegi nag bi nga xamante ne nii laa dégg ñaan boobu kon ah iblis tay kàcc parce que yo salam day ñaan bu baax la def képp ko ko leel ak képp ko ko naan ko ko jox mu naan mu ne fashadatu ma ma daal di jublu ci sama sama sama mbàjj moomu fashadatuha alayya fashadatuha alayya ma daal di koy gina lemaat yi tekkaat ko ci man wa ahtu léegi ma takkaat ko ci man jub nag waaw gën a lambaayu ba mu dëgër waaw wa axasu ma daal di jël paaka bi nag fantalaqtu ila al a'nuzi ma dem nag ci li nga xam ne mooy bëy yooyee ñetti bëy yooyee ayyuha asman ma ne bu ma demee damay dem bëy yooyu moom bu ci gën a duuf fa asbahuha ci guddi gi dama koy rendi li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir yoneen sallallahu alayhi wasallam waaw parce que comme que ratt nañ ko pour moom amatuñ benn soow amatuñ ko léegi nag bon comme que yoneen sallallahu alayhi wasallam nag lekkul te soow mi la doon te man nee na naan naa ko mais ñaanal na képp ku ko ku ko leel ñaanal la képp ku ko nàndal lu ma ko nàndal moom amul parce que soow ya moom euh, bëy yi ratt nañ leen ba ba jeex léegi nag damay dem bëy yi bu ci gën a duuf moom laay rendi léegi la defar taal la ci yonent saa salaam jox ko ko <laughs> nee na ma dem ah jël paaka bi dem <coughs> nee na bi ma jëlee ne loolu la fa idaa hiya haafila bi ma ñëwee daal way ba ma ba ma gis mu gën a duuf ma fekk ko mu ngi fees dell ak soow ma ne ah wa idaa hunna xuffalun kulluhunna mais du boobu kese ma gis yeneen yi tamit seen ween yee ngi fees dell ak soow ma ne ah fa amattu léegi nag ma teg paaka bi fee <laughs> kon kay man li ma doon la la nga xam ne yaakaaroon naa ne ñàkk naa ko muy amum soow moom ba may xalaat naan damay rendi benn ndekete yoo xoolali borom bi def léegi nag nee na fa amadtu ila inaa'in li ali muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma kaanu yatma'una ah, an yahtalibu fiihi waaw qaala fa xalabtu fiihi maanaam ma jublu nag ci benn ndab boo xam ne waa kër yonent bay saa salaam mooy waa kër gi <laughs> ko moom nekku ñoon ñoo xam dañ doon xem mem di ci di ci di ci rat mooy yoo xam ne yi ci mooy ci bool yi nga xam ne ci lañ doon rat qaala fa xalabtu fiihi raghwa ma ratt ci mais mbir mi soow mi di génn di bari di bari ba di fuur ci kaw fees bay fuur loolu la naan raw waaw <laughs> nee fa jiitu ila rasulillahi sallallahu léegi nag ma dikkal yonent bay saa saam indil ko ndab loolee nga xam ne moom laa ratt soow mi fa qaala ma ne ko leena fa qaala bi ma ñëwee di ko jox mu ne ma asharibtum sharabakumul layla <laughs> yéen saa salaam laaj ba est guddi gi naan ngeen comme ni ngeen doon naane fan yii yëpp <laughs> qaala qultu ya rasulallah nee na man ak ah mooy man ak ah yéen ndawal yàlla li waa naanal rek nee na saa salaam daal di naan fa shariba summa naa wala nii bi mu naanee ba pare après mu jox ma fa qultu ma ne ko ya rasulullah ishrib mooy mu may dékk kopp bi ngi dem a jëlal mooy li ma natt li ma ratti quoi ndab li ma def soow mi bi ma nee ndax naan ngeen guddi gi comme li ngeen doon naane tontu ma ko ci lool <laughs> ma ne ko waa ah ngeen naan rek yéen saa salaam naan après di ma jox. bi may jox nee na ma ne ko ma ne ko ah <laughs> ko fa qultu ya rasulullah ishrib ma waxaat ko rek non yeneen saa saa ba naanal rek <laughs> naanaatal rek fa shariba <laughs> xam nga contraire mo am nee na yeneen saa saa naanal su mu jox ma waaw. <clears throat> mooy na falamma araftu kañ la mooy falamma araftu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qad rawiya wa ah, wa asabtu da'watahu dahiktu léegi ni mooy affaire bi daa am taqdim ak moo yeneen saa salaam dafa naan dafa mooy bi mu ko koy jox laata muy naan da koo laaj ndax naan ngeen comme ni ngeen doon naane guddi gi guddi yi yëpp nee na ma ne ah ba may joxaat bëgg maa joxaat ma ne ah yeneen saa salaam naanal rek waaw ah, <laughs> mu ne ma am naanal ma ne ko noonu yeneen saa salaam naanal rek nee nag bi ma xamee ne yeneen saa salaam naan na ba ba doyal. léegi nag wa asabtu da'watahu ñaanam gi nga xam ne moom la doon ñaan ne allahumma esan borom yaa ngi fàttaliku loolu bi ñëwee fekk ndab li dara amu ci lan la wax dana allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani borom bi eey borom bi tabaaraka wa taala yal na nga leel képp ku ma leel waaye yal na nga nàndal képp ku ma nàndal nee na nag ñaan googu bi ma xamee ne yonent saa salaam man maa ratt mbir mi jox ko mu naan ba doyal ma xam ne ah ñaan nga ma ñaanu yoneen saa saa moom dal na parce que ku ko nandal ak ku ko ku ko ku ko ku ko leel te man nandal naa jox naa ko soow mu naan nii ba doyal nee na nag bi ma leeree ne ñaan googu nag dal na ma nag <laughs> hein wa asabtu da'watahu dahiktu nee na damaa ma commencé reetaan hatta ulqitu ila ard man daal maa ngi reetaan ba ba wadd suuf <laughs> waaw damaa daal damaa reewa reewa reewa reewa ba kekku ba ba ba ba wadd ci suuf rek xaala <laughs> fa xaala nabi léegi yéen saa sam bi ma gisee ma ma def lool ma ne ma <laughs> ihda sawatika yaa Miqdad mu ne ma lu tax ngay reen yi mooy benn ci yu <laughs> mooy euh, bàkkaar yi nga def tey quoi moo tax ngay reen yi mooy ah mooy naan gi mu naan mbir mi yéen yéen saa salaam borom bi xamal na ko lool. waaw <laughs> mooy <laughs> mooy le fait mu nekkoon ci njàqare gu rëy rëy rëy rëy rëy doon ragal yonent saa salaam ñaan ci kawam far yonent suñu boroom defal ko xéewal gi waaw def yonent saa salaam non seulement ñaanul ci kawam ñaanal yàlla képp ku ko leel ak ku ko nàndal ba moom boroom bi def mu dem def mu'jiza bi mu demee ci euh, bëy yee nga xam ne setoon na jeexoon nañ amatuñoon dara ci soow ba mu ne woon damay reen bi sax bi ci gën a kii mu ñëw fekk bi ci gën a duuf mu ñëw fekk ñu ñépp ñu fees dell ak soow waaw <laughs> léegi nag loolu nag loolu lay wax <laughs> waaw <laughs> waaw yéemu ci nga xamante ne ndeysaan ragaloon lool ci bàkkaar bi mu defoon muy saw am googu moom la yeneen saa saam bi wax nga xam ne bon mooy dafa jël paaru loo xam ne en plus lu <laughs> indi tegaloon saal salam mu daal di koy naan quoi waaw nga xam ne li mu tiitoon ragaloon ci lool ci boppam borom bi soppil ko ko ay ngëneel waaw léegi nag nee na ma rey seen saal na ko mooy benn ci xanaa erreur yi nga def tey <laughs> yaa daa saw aati ka yaa miqdaar ah loolu <laughs> loolu la moo tax ngay rey nii ba ba kii. fa qultu ma ne ko ne ya rasulallah kaana min amri kaza wa kaza nee na ma nettali ko ne ko yow ndawal yàlla saa saa sama mbir de lii doon ma nettali ko tram bi li ñuy gis sànq bi ñu naanee ma sama gaa yooyu ñoom ñu tëdd man ma tëdd tamit nelaw ma iblis dikkal ma naan ma ah yàlla saa saa xam nga ne instant mu ngi ci lamsaar yi ñu koy berndeel ah demal naan lii lii doyul ko dara waaw ba ma naan ko looy loolu lépp ma nettali ko nag <laughs> waaw <laughs> nee bi ma ko waxee fa qaala an-nabi sallallahu ma nett wa <laughs> ne ko kaana min amri kaza wa kaza wa fa'altu kaza man di lii laa def lii daal moo ma dal laata ngay ñëw ba ni nga ñëwee ba ni ma def nii yëbbandil la soow mi fa qaala nabi yonent saa sallam nee na yonent bi saa sallam ne ko maa hadihi illaa rahmatun min allah ne lii lépp <laughs> nekk lu dul yërmande la rek bu tukkee ci yàlla allah afala kunta aadanta <laughs> aadantani ah mu ne ko loolu mënoo ma ko woon a gaaw waxoon yëgaloon ma ko fa nuuqi la saaxib saaxibay naa bu ko defoon mayee mayee parce que leen saa sax dafa foogoon ne bi mu ko daalee soow mi mooy dafa ñëw fam lañ ko doon defal mu ubbi gisu ci dara après bon al bëggoon a rendi benn fekk far ñu fees dell mu mu mu jël beneen dabburul boobu bu gën yaatu boobu def ci soow mi bara indil ko yooyu saa dafa jàppoon ne tey dañ ko koo defal feneen moo taxoon après mu laaj ko bi mu rek mu ne ko ndax naan ngeen ni ngeen doon naane man a ko rek yoneen saa saa naanal rek <laughs> muy naan naan ba ni may ma kii may ree nettali ko affaire bi léegi nag ma ko nettalee mu xam ne kon mbir mi kon nii la ko quoi mu ne ma mais manoo ma ko woon a teel manoo ma ko woon a yëgal bu ko defee fan mu xisa ñu yee saaxi bay naa suñu ñaari àndandoo yi mooy sa ñaari xarit yi nga xamante ni fi ngeen nekk fan yi yëpp ah bu ko defee fa yusibaani minha bu ko defee ñoom ñu manaan ñu mosaale ci soow mi <laughs> qaala nee na al fa qultu ma ne walladhi ba'athaka bil haqq maa ubaali idha asabtaha wa asabtuha maaka man asabaha min an-naas <laughs> ma ne yoneen saa sallam walladhi ba'athaka bil haqq maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yebal yónni la ci dëgg maa ubaali man de bàyyiwuma xel te faalewuma ilaa asabtaha yow daal ndaam yonent saa soow mii mu barkeel mii borom bi def barke waaw mu'jiza gii nga xam ne ci yonent saa mii la ko jaage këram lax ay bëyam ak yooyu waaw yi amul woon dara ci soow far fees jella mu ne man de faalewuma ginnaaw bi nga yow daal bi naane ci naanee man ma naan ci <laughs> waaw ah. ànd ak yow man daal faalew ma képp ku ci man asaabaha ku ci mos minan naasi ci nit ñi ah man daal lii daal <laughs> mu ngi noonu <laughs> kon hadis bi lii mooy hadis bi nga xam ne moom laal imam an-Nawawi rahimahullahu taala jël leen rek daal di koy ciy tënk ne eh, wa anil Miqdaadi radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil mooy hadith bu tawil bi nag nii la ko al imamu Abul Husayn indi moom mu ngi ko ndi kitaabul ashriba baabu baabu ikraami dayf wa fadli isaari bunt bi wax ci teral gan ak ngëneel gi nekk ci ëffal waaw nga xam ne dangay bëgg dara bàyyi kook sa gan gi loolu euh, moom lay wax fii moom lay indi fii moom foofu la ko al imaamu muslim daal di indi euh, li nga xamante ne nii euh, mooy li nga xamante ne nii mooy ci bunt bii nii la ko indi